الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم في المجالس فافقهوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انفذوا وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم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 loolu moom comme ñu ko gisee woon ne bi nga xamante ne saa dañ koo teg mu nekk ci diggante nit ki ak qibla boobaa muy aajo woon ñuy leeral ne saa si bi ci jëmmi boppam moom du taxaw taxawaayu qibla waaye moom maanaam dafay taxaw taxawaayu fi nga xam maanaam moom dafay taxawaay rek taxawaayu li nga xam ne moom mooy dox suñu diggante ak képp ko xam te dafa romb ay naka noonu tamit mu daal di ñuy dimbali di ñu jàppale ci ñu war a toroxlu ak di teewlu ci suñu biir julli gi. naka noonu comme ni nga xamante ne noonu la rafet ci euh, sunan imam an-Nasa'i xadis boo xamante ne wérul bi nga xamante ne dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne la sutrata bi makka la maanaam la sutrata bi makka maanaam makka amul sut amul saatir loolu nag xadis boobu tamit ñàkk wir gi mu ñàkk wér loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lay leeral gisoon nañ ci xadis sayyidina Abu Juhayfa bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon nekk li ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a jiite ca Minan ca biir ca Batha maanaam ca Makka ca Batha maanaam te mooy tisbaar ak takkusaan ñaari rakkaat nag naka noonu timis ak gi maanaam tisbaar ñaari rakkaat takkusaan ñaari rakkaat naka noonu daal di koy sampal li nga xamante ne moom mooy anaga bi maanaam mu mu daal di euh, mu mu loolu mu ne wa nasaba bayna yadayhi anaga maanaam ñu sampal ko ci kanamam maanaam bu samp ci li nga xamante ne moom mooy anada bi loolu dafay leeral ne kon loolu ne kon makka dañuy def saati bu ñu nekkee makka itam gis na gisoon nañ ci beneen buntu bi nga xam ne moom mooy wax baabu salaat ilal ustuwaana maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax julli nga xam ne moom la ñuy julli di jublu ci ci ci keno yi maanaam ci poto yi loolu gisoon nañ ci hadis uh, ma muallaq yi ñaari taaliqaat yi nga xamante ne bu sayyidina Umar la radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne mawqufun mawqufun alayhi la radiyallahu anhu bi nga xamante ne bu njëkk bi moom mooy fi mu naan al musalluuna ahaqqu bis-sawa ahaqqu bis-sawaari min al-mutahaddisiina ilayha ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy julli ñoo gën a yelloo poto yi maanaam poto yi ci jàkka ji ñi nga xam ne ñoom ñooy julli ñoo gën a yelloo ñi nga xam ne dañuy toog di waxtaan maanaam loolu gisoon nañ tamit fi mu nan a Umar te mu nekk ci yeneen riwaayaat yi comme <coughs> na am ne noonu gisee woon ci suñu jotaay bi na am ne noonu la nekkee ci riwaayaat Abu Zarr al-Asili ak ñeneen nga xamante ne dañu bind ne wara a Umar maanaam mu nekk ne kon xew-xew bi amaan na ñaari xew-xew la yoo xam ne yu wuute la radiyallahu ta'ala anhuma kenn ku nekk ci ñoom bu man lu ak lu mënti xew Ah, gis nañu rajulan waaye joo xam ne yusalli bayna ustuwanatayni dafay julli diggante ñaari ustuwana ah, nee na mu daal di koy jegeñal jëmale ko ci saariya bi ah, mu ne ko maanaam ci eh, keno bi ba pare daal di ko salli alayha maanaam na nga ko jullite ki nga xamante ne moom moo xewoon ci eh, eh, xew-xew Seydina Omar bi radiyallahu ta'ala anhu ki nga xamante ne moom la mbir mi xewoon ci moom mooy Qurratu ibn Iyas mm. rahimahullahu ta'ala kon euh, radiyallahu anhu maanaam kon noonu nga xamante ne moom euh, tamit gisoon nañ ci hadith sayyidina Salamata ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon julli maanaam ne euh, Yazid ibn Abi Ubayd bi nga xam ne moom naka jekk daa'iman rahimahullah moom mooy solo ci moom hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy ak ñoom ñooy càllal yi gën a gàtt ci bokk ci sulaasiyyaatul imaamul Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari nga xamante ne daf ci wax ne man bi mu dama daan nekk sayyidna Salbata ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anhu muy daal di julli mu ne fa yusalli 'inda al-ustuwanati allati 'inda al-mushaf ma daal di julli ci poto bi nga xamante ne moom moo nekk ci wetu ci wetu kaamil ba maanaam kaamilu alquran bi sayyidna Usman bin Dawud radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki nga xamante ne maanaam euh, dafa am ci poto bu ñu ko xamante ne foofu lañ ko doon def hmm. na bi nga xamante ne moom laa ko laaj ne ko waaw ana lan moo tax ma lay gis rek maanaam damay di dal faral di gis ngay nekk koo xam ne da ngay diir daa di mën poto bi mu naan ne ko ah fa inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yataharra as-salata 'indaha naka man damay gis ndawal yàlla li damaa gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom it muy diir maanaam di di di di xëntu di diir maanaam poto boobee hmm. maanaam di julli foofee loolu moom moo tax gisoon nañ tamit hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon wax naan laqad ra'aytu kibara ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yabtadiruna as-sawari 'inda al-maghrib naka ak ak ak ak ak ak ak ak ziyaada bi nga xam ne moo tax hatta yakhruja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu am ci yeneen riwaaya moom mooy hiina hiina yakhruju an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Euh, te naka noonu aw gisoon nañ ne am na ci beneen ziyaara boo xamante ne ndool lent boo xam ne moom yusalluuna rak'atayni qabla al-maghrib maanaam loolu yëpp gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu dani giñ naa ne doon naa gis yenn ponkali sahaaba yenen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy daal di jëkkante poto yi nga xamante ne mooy poto yi nekk ci jàkka ji foofu sa foofu euh, maanaam bu timis jotee ñuy njëkkante di diir poto yi ngir di mën di julli boo mu ne mu ne mu ne mu ne ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn te dañ moo tax mu ne dañ daan julli ñaar rakka laataa timis gi di jot maanaam bu ñu noddee laataa yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw di taxaw ñu daan julli ñaari rakka loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna amma masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci naafila timis insha allahu taala dañ ko gisaat ci gën a yaatal ci suñu insha allah buñu te yeggtee eh, imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari mu ne baabu salaati bayna sarari fii ghayri jamaa maanaam fii nag muy leeral nag ne bu fekkente ne maanaam baabu buntu as-salaati julli bayna sarari diggante ñaari eh, poto fii ghayri jamaa ci lu dul eh, julli mbooloo maanaam ginnaaw bi nga xamante ne leeral na ne julli mbooloo buñ ko dee def jamono ji jamono ji nga xamante ne dañuy julli julli mbooloo la maanaam euh, euh, moom loolu euh, ndax maanaam nekk ci wetu poto yi loolu amul problème ngir ne bu fekkente ne poto yi ñoom ñoo dagg julli ji maanaam ñoom ñoo dagg sàpp loolu du nekk loo xamante ne luy yàq julli gi la mm-hmm. doonte nag li nga xamante ne moom mooy li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam digle moom mooy ne bu poto yi maanaam li bu eh, ñu julli jublu ci maanaam di bañ a jublu ci eh, di bañ a maanaam di jubli bañ julli ci diggante poto yi mm-hmm. loolu maanaam bu fekkente ne ngir la borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute ci ma bi nga xamante ne moom moo ci nekk mm-hmm. ngir ñenn ñi ne ah, li tax moom mooy ne day dagg sàpp yi moo tax ñeneen ñi ci def ne déedéet dafa fekk ne Euh, euh, loolu bokk comme ni hadith bi wax ne nee na yi ñoom foofu la ñuy jullee maanaam du sàppe yi ñoom ci diggante ci diggante côté yi foofu la ñuy teg seen sàppe lool moom moo tax kon nit ñi ñoom bu ñuy julli ñu julli fu julli maanaam teg teg sàppe boo xamante ne bokku teg fi nga xamante ne moom la euh, moom moom lay amee benn maanaam moom la moom la côté yi foofu lay nekke ñeneen tamit rahmatullah alayhim ci borom xam-xam yi rahimahumullah ku mel ne moom al-Qurtubi rahimahullah ne ah loolu li tax na moom mooy masalan Euh, comme dàll yi fa maanaam fi ñuy teg dàll yi mooy comme ci poto yi loolu moom moo tax euh, tamit ñu tere ko ala kulli xaalis ak lu manti xew euh, li nga xamante ne moom mooy julli moom di jublu ci maanaam di poto di la di la dog ci biir bu fekkente ne da ngeen di julli julli mbooloo nekk loo xamante ne lu gën la bokkul ak li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa la jëme ci amma nga xamante ne moom mooy bu fekkente ne yow rek nag yow yaay julli lool moom bu fekkente maanaam lool dara aayu ci bu fekkente ne wóolu nga ne kenn du jaar sa kanam loolu moom mooy lii lëkk la diggante buntu bi weesu ak buntu bi ndax buntu bee weesu moom mooy su fekkente ne jàpp nga ne dana am kuy jaar ci sa kanam bu boobaa li nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy nga julli te bañ a julli ci maanaam maanaam mooy nga julli jublu ci poto bi maanaam tey bu fekkente ne jàkk ji dafa nekk ni maanaam nit ñi di nga xam ne mën nañoo ñëwut ñenn ñu romb la ñeneen ñi bañ laa romb ak yeneen ak ak ñu mel noonu nga xam ne nit ñaa ngi fi loolu nga daal di julli jublu ci poto bi loolu moom li nga xam ne moom mooy liy ràññee ko comme ni ñu nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci buntu bi ñu mujjee gi amma bu fekkente ne nag yow da ngaa ci foo xamante ne jàkk ji nga xamante ne Ah, ku ku ku la romb moom loolu moom ah, nekkut loo xamante ne lu ah, lu yomb lay doon loolu bu boobaa mën ngaa daal di romb man loolu amul problème maanaam mën ngaa daal di julli daal di jublu daal di nekk ci digg foo xamante ne diggante poto lay doon te bu boobaa doo jublu ci poto yi te loolu moom mooy li nga xamante ne day dëgëral li nga xamante ne moom la fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim di wax te mu nekk loo xam maanaam ne bu ñuy julli su fekkente ne maanaam ne ne saafir nekkul lu ñu digle ci lu ñu joyal maanaam dañ koy digle rek su fekkente ne ragal nañ ni am na ku ñu war a mën a romb loolu nag am donte solo nañu ci imaamu Maalik rahimahullah mu wax ne tamit ne dañ koo digle ci lu nu joyal moo gis am maa li nga xam ne mooy teqantal bi aju woon ci ndax dañu nga maam lan lan moom moo ci aju loolu gisoon nañ ko ci suñu Eh, jotaay yu weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy al-Haafiz eh, al-Minqari al-Basri rahimahullahu ta'ala al abu Muusaa abu Salama eh, at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala mooy te moom mi ngi génn adduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom euh, euh, comme na nga mu ngi fiiwee ci turam anaka noonu ak ci kuniyam muy Abu Salamata at-Tabuzaki wala boog Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki daa'iman nag boo xoolee ci kutubu sitta suñuy solo ay xadiisam dañ na naan haddathana Musa wala boog haddathana Musa ibn Isma'il mm-hmm. loolu moom mooy li xam moom mooy lii ci am moom mi ngi génn àdduna ci weeru rajab deux cent vingt-troisième année maanaam weer wi ñu ne deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak moom Abu Dawud ñoom ñoo solo moom ci lu amul be kenn ku dox seen diggante amma ñi ngeneen ñi ci def ñëpp dañoo solo ci moom waaye nag seen sëriñu sëriñ la maanaam loolu mun a qaala nee na haddathana Juwayriya te moom mooy euh, Juwayriya ibn Asma ibn Ubayd ibn Mukhariq rahimahullahu taala dàqantalam nekkoon abu muxaariq dañ koy wax tamit abu asma dañ koy wax tamit abu mixraq comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gise woon rahimahullahu taala moom eh, Juwayriya ibn Asma ibn Ubayd moom nga xamante ne borom maanaam xam-xamu hadis la woon ku wóor la rahimahullahu eh, taala eh, ad-Dabi'i rahimahullahu taala ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo maanaam ci ñoom la solo moom mooy Naafi al-Umari Euh, ibn Shihab az-Zuhri mm-hmm. mm, ak euh, rafiqat maanaam euh, ak ak ak ak ki nga xamante ne moom la daan àndal te mooy imaamu Malik rahimahullahu taala nga xam moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mm-hmm. ci ñaari sëriñu imam Malik yu siiwee mooy Naafi' sayyidina Naafi' al-Adawi euh, mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ak al-imam Ibn Shihab az-Zuhri ak ñoom la daan solo ci ñi nga xamante ne ñoom la xaw moom mooy ci imaamu Malik ñoom la solo rahimahullahu ta'ala amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom moom mooy nga xam ne doomu euh, rakkam la maanaam doomu mbokkam mooy Abdullah ibn Muhammad ibn Asma doomi mbokkam bi nga xamante ne moom mooy Sa'id ibn Amir ad-Dab'i ak Abul Walid at-Tayalisi nga xamante ne ñoom sëriñ ñoom imam al-Bukhari ak Hajjaj ibn Minhar ak imam Musaddad ak kii nga xamante ne moom mooy Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci sahih yi nag ñu ngi koy laye rahimahullahu ta'ala waaye du ñëpp ñoo solo ay xadisam ci waa kutubu sitta imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i ñoom rek ñoom ñoo solo ay xadisam amma imam euh, Tirmidhi ak imam Ibn Majah ñoom solo wuñu ay xadisam moom euh, rahimahullahu ta'ala moom di wéreer Asma euh, rahimahullahu an Nafi' mu daal di solo ci Naafi' bi nga xamante ne waxoon nañ la lu ëpp moo ci moom lay solo wala mu solo ci imam az mm-hmm. bu dul ci ñoom ñaar ñi ci ñi solo moom mooy ci ki solo mooy imam Maalik mi nga xamante ne da daan ànd moom mm-hmm. maanaam mooy imam mooy Naafi' mooy sayyidina Naafi' di mawla Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma maanaam mooy Abu Abdullah al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 116e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee mu nekk borom jaloore yu mag eh, hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an ibnu Umar mooy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab ta'ala anhuma di eh, Abu Abdurrahman al-Adawi bi euh, makki gannaaw gu mu nekk madani kom ni nga xamante ne noonu la ko gisee mi ngi da gane adduna at laata maanaam at ginnaaw bi ñu yebale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dugg ci lislaam juróom benneelu at ma fekk moom moom juróomi at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu laata maanaam maanaam ginnaaw euh, bi euh, nubuwwa ci jamono ji nga xamante ne moom la baaxee sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu di duggee ci lislaam moom ci la dugg ci lislaam Euh, moom mi ngi génn àdduna 73 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne loolu lañ ko xamee woon moom mooy asari bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu euh, nga xamante euh, tamit lu bari la solo bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy li ëpp lu ñu solo ay xadis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi xadisam maanaam ci musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala ci lu ñu euh, lu baamum solo na deux mille six cent trente ci ay hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim bokk nañ dëppoo nañ ci cent soixante-huit hadith imam al-Bukhari wéetoo na quatre-vingt-un hadith imam Muslim wéetoo trente-et-un hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ah, càllale ji nga xamante ne moom mooy càllale ji ñu gis Musa ibn Isma'il at Abdullah ibn Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhuma càllale la goo xamante ne ci biir Sahih bi bu Sahih bi daf ñëw na ci vingt-six fois euh, fi nga xamante ne moom lañ ko njëkk gise woon moom mooy euh, rombon na ci kitaabul ghusl ci euh, baabul junubi yatawadda summa yanaamu maanaam càllale bu rombon nañ ci buntu boobu nga xamante ne dina ñëwaat insha allahu taala ñaar fukki yoon ak juróom insha allahu taala ci Sahih bi Euh, mu ne annahu qaala nee na daxala dugg na moom sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma nee na daxala dugg na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam albayta euh, néeg bi mooy kaaba gi Euh, kaaba bi nga xamante ne mu ne wa Usaama te moom mooy Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma di sahaaba bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi mm-hmm. nga xamante ne moom comme ni nga xamante ne noonu la ñu euh, gisoon ay mbiram mm-hmm. euh, radiyallahu ta'ala anhum moom mooy nga soppe Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di hubbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala ñaa ko al-hibb ibn hibb mm-hmm. di soppe bi di doomu soppe bi nga xamante ne jaaroom bi sax loolu lañ te mooy soppe yeen ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu amee fukki at ak juróom-ñetti jàpp fukki at ak juróom-ñeenti lañ ko yabal mu mu nekk ki nga xam ne moom mooy euh, dirige mooy mooy moo yor xare yi maanaam moo moo nekkoon euh, général bi maanaam euh, radiyallahu ta'ala anhu Euh, moom euh, musnadam bi vingt-huit hadith la yoo xamante ne quinze yi muttafaqun alayhi la ñaari imam al-Bukhari yi wéetoo na ko ñaari ci def imam Muslim rahmatullah alayhi wéetoo na ko moom mu ne euh, moom sayyidna wa Usman ibn Talha comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon tamit moom mooy Usman ibn Talha ni kay Usman ibn Abi Talha radiyallahu ta'ala nga xamante ne ñoom seen waa kër ñoom ñoo yor caabi yi nga xamante ne ñoom ñooy caabi jàkke kaaba euh, euh, gi euh, ci jaahiliya naka noonu ci l'islam tamit ñoom ñoo ko yor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéyal ko ne caabi ji nga xam ne mooy caabi kaaba gi ci ñoom lay des ba yawmal qiyaamati lool nag maanaam mu nekk loo xamante ne gënal gu rëy la boo xamante ne boobu kër googu am nañ ko moo tax ba léegi ñoom ñoo ko yor te it ba yawmal qiyaamati ñoom ñooy ñi nga xamante ne insha allahu taala ñoom ñooy ñi koy yor wa Bilaal muy Seydina Bilaal te moom mooy Bilal ibn Rabah al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne moom mooy noddukatu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te noddukatu Yonent bi yëpp moom mooy ci gën a siiw salla radiyallahu ta'ala anhu mooy noddukatu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi gën a siiw doonte Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na yeneen i noddukat waaye moom mooy nga xamante ne moom mooy ki ci gën a eh, ki ki ci gën a siiw eh, dañ koy Abu Abdullah wala Abu Abdurrahman dañ koy Abu Abdul Karim Abu ak Abu Amr moom Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu euh, mooy borom gëneel yu mag yi nga xamante ne ak borom wéetal borom subhaanahu wa taala di tawhid bu sell boo xamante ne moom la amee woon radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu la ko ak xisam bi maanaam ci biñ ko doon bëggal moom noonu la ko ñëpp xamee nga xamante ne euh, mu nekk koo xamante ne dafa dugg ci rek euh, xolam aju ci borom bi subhaanahu wa taala mu jeex tàkk ci subhaanahu ci saati moo tax ak luñ ko mënti def moom li mu doon tudd rek mooy ahadul ahad ahadul ahad maanaam yàlla maanaam maanaam kenn yàlla di taw la doon tudd te loola ak lennam subhaanahu wa taala euh, moom mi ngi musnadam mooy 44 xadis la ci musnad imam ahmad am na ci juróom ñetti xadis euh, ñaari saxeexe maanaam muttafaqun alayhi ñeent la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon imam al-Bukhari wéeto euh, ah, maanaam ak imam muslim maanaam ñoom Euh, maanaam imam al-Bukhari kon wéetoo na ci benn imam al-Muslim wéetoo na ci euh, ñaar loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy li nga xamante ne moom mooy ay hadith sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu imam Muslim benn biñ ci wéetoo maanaam mawquf la maanaam imam al-Bukhari moo ci wéetoo ñaar ñaari ñeent ñoo ne en fait ñeent ñoo nekk ci yi ba mu imam al-Bukhari ñaar la ci wéetoo waaw imam Muslim daal di benn mais bi mu wéetoo moom mawquf la moo tax hadith sayyidina Bilal radiyallahu anhu yi nekk ci sahih yëpp maanaam ñu ngi ci sahih bu nekk sahih Bukhari yëpp maanaam bu nekk sahih Muslim mi ngi ci sahih imam al-Bukhari tamit ah te imam al-Bukhari wéetoo na ci eh, ñaari hadith eh, radiyallahu ta'ala anil jami' sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu moom moo tax mu ne moom kon ñoom ñett ñoom ñoo àndoon dugg ci biir euh, kaaba gi wala bokk ñoom ñeent lañ muy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala sayyidina Usman ibn Talha ak sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu euh, ta'ala an radiyallahu ta'ala euh, maanaam maanaam mooy mu toog fa jamono summa toog fa mu génn mu wa kuntu man Abdullah ibn Umar ibn ki nga xamante ne maa nekk awwala njaal beenuk annaas nit ñi nga xam ne daxala moo dugg ala asar yi ci jeexitalam maanaam ñëw topp ci ginnaawam daal ne ah waaw laa nee na fa sa'altu ma daal di laaj Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu anhu ne ayna salla ana fan la julli qaala mu ne bayna al-amudayni ci diggante ñaari keno yi al ah, al muqaddamayni ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñi nekk ci kanam maanaam keno ñi ndax kaaba gi comme niñ koy gisee insha allah dafa am juróom benn wala juróom ñaar ci wuute yi borom xam yu wuute rahmatullah ci ay keno maanaam eh, riwaayaat yi ñoo wuute en fait moo tax keno yi eh, dafa am keno boo xam dinañ ko gis insha allah ci beneen hadith bi boobu eh, maam ci ak ziyaada Ismaïl ibn Abi Uways bi mu jëlee ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi maanaam dafa am kon ñaari keno yoo xam ne ñoo nekk ci kanam nekk maanaam nekk ci wetu miir bi maanaam foofu noonu moo tax ñu naan keno yi wala boog miir yi maanaam mu daal di taxaw ja jàkkaarloo ci maanaam jàkkaarloo ak xajarul aswad ci la daal di jullee ci diggante ñaari kano yi mm. maanaam kon loolu hadith bi dañ ciy jàngee ne ndekete julli ci biir kaaba gi man naa ne teqantal gi ci aji woon ak wuute yi ci borom xam-xam yu wuute rahmatullahi alayhim gisoon nañ ko mm. naka noonu diggante ñaari eh, eh, naka noonu julli ci diggante ñaari kano tamit mën naa ne comme li nga xamante ne loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala eh, indi hadith bi indi ko fii euh, beneen bi ci euh, euh, bu kon maanaam te boobu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jubli doon julli moom kese maanaam loolu tamit moom mooy ne su fekkente ne yow sa diggante kaaba gi wala digg maanaam amul yaakaaroo ni kenn dana fi jaar jarul ngay teg kaafiir loolu tamit loolu lay teg tamit te loolu day dëgëral li nga xam ne moom bu mooy mazhabu Maliki rahmatullah alayhim ci boobu bunt naka noonu day wane ne tamit su fekkente ne damay jublu Euh, maanaam ne bu may jublu ci xibla bi mën naa jublu ci wàll bu ne ci biir xibla bi bu ma nekkee ci biir kaaba gi wàll gu ne mën naa faa euh, jullee loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom la xadis bii di wane euh, xadis bii ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro 468 insha allahu taala daañ ko gis ak xadis numéro 505 ak 506 mooy ñaari xadis yii di mm-hmm. insha allahu taala jëmmi suñu xadis bii la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 wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu ñu ngi ba tey ci kitaabu salaati ci bu al-jaami' as-sahiih bu imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci abwaabu sutratul musalli ñu ngi woon léegi kon ci euh, baabu salaati bayna as-sawaari euh, buntu maanaam baabu salaati bayna as-sawaari fi ghayri jamaa'a buntu nga xamante ne moom mooy buntu julli. ci lu dul ay maanaam ci diggante ñaari miiri maanaam ci diggante ñaari poto ci loo xamante ne maanaam ne nit ki nekkul ci mbooloo gisoon ñi ngi kon léegi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy al imam al hafiz at-Tinnisi rahimahullah Abu Muhammad al-Qura'i rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise moom eh, ginnaaw Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab al rahimahullahu taala moom mooy ki nga xamante ne moom mooy gën a dëgër ci ñu solo Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam Yahya ibn Ma'in ak Ali al-Madini waxee rahmatullahi alayhim ci tabaqat tabi'i tabi'i la bokk rahimahullahu taala ah, moom ah, imam solo ci moom Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ñoom solo nañ ci ay hadith comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee waaye dafa am maanaam du seen sëriñ waaye seen sëriñu sëriñ la amma imam al-Bukhari rek moom nekk sëriñam te imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ci moom rahmatullahi alayhi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana Malik muy ne eh, imaamu Malik imaamu daarul hijra Malik ibn Anas eh, ibn eh, Malik ibn Abi Amir al Abu Abdullah al-Himyari al-Madani radiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 93 jàpp 94 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 179 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma Juwayriya bi nga xamante ne mooy ibn Asma moom 173 ana ci la génn àdduna maanaam moom nga gis ne seen ay maas lañ te bi ñu génnee euh, sorante wuñu maanaam ñeenti at ah euh, wala bokk maanaam juróom juróom jàpp juróom benn ak ci biir décennie bi daal ci lañ génn àdduna ah. moom imaamu Malik kan comme niñ ko gisee mooy imaamu daarul hijra rahimahullahu ta'ala di borom ngir nga xam te moom mooy njiitu fuqaha maliki rahmatullahi alayhim an Naafi' moom moom mawla ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' Euh, comme ni nga xam ne tamit noonu lañ ko gisee léegi Abu Abdullah al-Madani euh, moom maan Abdullah ibn Umar te moom mooy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdurrahman euh, al-Madani radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna rasulullah naka ndawal yàlla maanaam ci li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax te lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bu ñuy lim a asaanid fukk ak benn yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ñu lim bii moom mooy bi nga xamante ne moom mooy bi ci jiitu euh, te bu ko Abdullah imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon buy solo hadith ci Muwatta daf koy faral di jëlee ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bi rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon euh, mu ne euh, anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala dafa duggal kaabata kaaba gi mu ne wa usaamata ibnu zayd fekk sidna usaamata ibnu zayd radiyallahu ta'ala anhu anhuma wa bilal moom mooy euh, sayyidna bilal radiyallahu ta'ala anhu bilal ibnu rabah al-habashi radiyallahu ta'ala anhu te dañ koy wax tamit bilal ibnu hamama ngir ne yaayam noonu la tuddoon radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa Usman ibn Talha uh, al-Hajabiyu uh, radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa aghlaqaha mu daal di koy tëj alayhi ci kawam maanaam mu daal di tëj kaaba gi maanaam ñoom dañoo dugg ci biir jàkka ci biir kaaba gi ba pare ah, tëj ko mu ne wa makasa maanaam te loolu moom mooy ne kon li wóor mooy kenn du dugg te kon bu boobaa julli gi nga xamante ne moom lay julli ci biir kaaba gi kenn du dox seen euh, du du dox ci digganteem ak euh, leneen mu ne wa euh, mu ne makasa mu daal di sax fii xaar ci biir kaaba gi nee na mu daal fay sax ak diir comme ni nga xamante ne fële loolu la ko mu ne wa apaala maanaam dafa saxoon dafa saxoon dafa yàgg mm-hmm. fii nag mu ne makasa fii xaar dafa sax ak diir mu ne fa sa'altu ma daal di laaj Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu xëy na jamono ji nga xamante ne xaraja ci la génne ma ne ko ma sanaa ana lan la def annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne ja'ala dafa def amudan ab keno an yasaarihi ci eh, càmmoñam wa amudan ak ci keno an yaminihi ci ndeyjooram wa salasata amida ak ñetti keno eh, waraahu ci ginnaawam maanaam ñetti keno mu ñetti eh, nekk ci ginnaawam maanaam loolu mooy ci biir kaaba gi ci jëmmi boppam ndax kaaba gi euh, euh, tuuti wut nii maanaam euh, xaw na ngan tuuti ah <laughs> mu ne noonu nga xamante <laughs> noonu la tegee kon keno ci ndey ci càmmoñam ak keno ci ndeyjooram ak ñetti keno ci gannaawam mu ne wakaana te mu nekkoon albaytu néeg ba muy kaaba gi yow ma usine bus boobee ala sittati amid amida ci juróom benn keno maanaam loolu mooy leeral maanaam lu tax maanaam euh, hadith bi da ngay gis bu nee keno ci ndeyjooram keno ci càmmoñam daal di wax ne ñetti keno ñoo nekk ci ginnaawam da ngay daal di gis ne day mel ni comme si juróom keno moom moo am maanaam juróomi keno la day mel ni juróomi keno la waaye lu fekk mu ne euh, ala sittati amida te ci mi ngi woon ci juróom-benn euh, keno mu ne summa topp sallaamu daal di julli lii. li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon indi ko mooy jëmmi li tax mu indi ko ci hadith bu la weesu fii day yokk rek di leeral ne keno yi moom dafa julli ci maanaam te kono keno yi dañ ko siq maanaam am na ay keno yoo xam te ne ndeyjooram la benn keno nekk càmmoñam am terewul am keno yu nekk ci ginnaawam maanaam kon bu boobaa ñu xamee ci ne euh, mbir mi ajuwul rek ci ne booy julli ci diggante keno maanaam wul rek ci ne euh, dañuy bañ Euh, nga nga nga nga maanaam kenoy séq la waaye kenoy séq la ci sa euh, ci sa ndeyjoor ak sa loolu moom lay wax ne bañu ko hadith bi ñaareelu maanaam riwaaya bi nga xam ne mooy riwaaya Muwatta bi day leeral ne euh, keno yi bu nekkee sa ginnaaw tamit aayul maanaam bu ta sa ginnaaw tamit dara nekku ci loolu kon moo tax moo tax mu indi hadith bi di ngir leeralaale loola mu ne wa qaala lanaa mu ne summa topp salla mu daal di julli mu wax nañu Ismaa'il te moom mooy ibn Abi Uways te moom mooy Ismaa'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways bi nga xam ne maanaam moom mooy doomi tantey doom maanaam di doomi seeru imaamu Malik maanaam jarbaat la ci imaamu Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu moom ah, mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom ah, ay hadiisam maanaam imaam al-Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima rek ñoom ñoo solo ci moom mi ngi génn àdduna cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, kon moom ay xadisam nekku ñu ci sunan yi maanaam ci sunanul arbaa ci euh, saxiix rek la nekk euh, rahimahullahu taala wax ji nga xam te nag moom la wax fii wa qaala lana te wax nañu Ismaa'il te moom mooy Ibn Abi Uways loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy wane ne lu jox ko loola haddasanaa nag moom moo ko gën a gën a kawe waaye. Euh, waaye ci loolu moom mooy ndaxte li ëpp ci riwaayaat li nga xam ne mooy Sahih imam al-Bukhari yi noonu la amee maanaam euh, wala kala qaala lana amma riwaayaat Abu Dharr ak al-Asili ñoom qaala rek lañ moo ci am euh, bu amul qaala lana amma Karima ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo Sahih bi ñoom ñi ngi solo qaala lana maanaam kon te mu mu gën a tuuti haddathana maanaam ngir ne qaala lana ak lana zakar moom mooy bu fekkente ne da ngeen a nekk ci ay ci muzaakara maanaam mooy daf la ko wax fekk nekkoo leen woon di coog e, ci jotaayu xam-xam maanaam ngir jàng hadis tax leen a jóg euh, mu ne haddathani nettale na ma Maalik mooy imam Maalik maanaam muy kon wax joo xamante ne daf koy wax ne Ismaïl ibn Abi Uways ma koy wax ci Muwatta moom bi mu solo moom bi mu solo euh, mi ngi ci euh, mu ne wax mu nettali ma jëmmi hadis bi mu ne wax qaala daf cee teg ne umudayni ñaari kennu an yaminihi ci ndeyjooram maanaam loolu moom la isma loolu lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat yokk ci maanaam riwaaya bi mooy lan mooy riwaaya Isma'il ibn Abi Uways mooy nag ne daf daf ko wax ne ko imaamu Maalik den daf bi mu koy nettale daf ni ko ñaari ndeyjoor ñaari keno yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, ndeyjoor maanaam nekkul benn bu boobaa bu daan nekk juróom benn Ah, am na yeneen riwaayaat ci ba tey ñu solo ci imaamu Maalik rahimahullah mu ne juróom-ñaari kenn la te loolu ba tey du dàqonte ngir ne lan ngir ne ñaari maanaam eh, bu ñu xoolee riwaaya bu njëkk bi moom mooy eh, eh, mooy bu Abdullah ibn Yusuf bi at-Tinnisi bi dafa ne woon benn keno la ci càmmoñ gi benn keno ci ndeyjoor gi ak benn keno ci càmmoñ gi Ah, waaye buñ ko xoolee maanaam ñaari keno yi bu ñu dajaloo maanaam ñu jege wantoo loolu mu lif na ko tuddee benn keno mhm. loolu moom moo tax eh, imam moo tax buñ nee ñaari keno la buñ nee juróomi keno la mhm. maanaam eh, dëgg la buñ nee juróom benn keno la dëgg la ngir ne ñaar yi bu ñu takkaloowee comme ñaari photo yu ndaw bu ñu takkaloowee mëneef na leen a tuddee ñaar comme wala ñu jege mu mëneef na leen a tuddee ñaar comme mëneef na maanaam niki noonu bu amee beneen bi ci ginnaaw mu am beneen boo xam ne dafa tegu maanaam ñaar yu jege wanto boobaa mën nañu wax ne ñaar lañ maanaam mu ñu bu boobaa mu nekk soit juróom wala bokk juróom benn wala bokk juróom ñaar hmm. maanaam loolu yëpp ay euh, gis-gis la rek yoo xamante ne maanaam kenn ku ci nekk li nga xam ne moom lay i'tibaar maanaam moom lay bàyyi xel ci buy wax maanaam ci buy nettali donte maanaam moo tax ñu gis ne riwaayaat yi wuute wuñu te loolu d'ailleurs Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu taala eh, ci riwaayam leeral na ne eh, eh, wa kaana al-baytu yawma idhin ala sittati maanaam bis booba kii li nga xamante ne moom mooy kaaba gi juróom benn kenn la amoon comme hadith bi insha insha Allah taala Euh, imaam al euh, moom lañ gisoon léegi ne maanaam euh, imaam al maam ci jotaay bi maanaam waa ci léegi nii mais dina ko indiwaat insha allahu taala ci 506 mhm. bu boobaa ñu daal di gis wala boog ñu gis taxrij boobu maa imaam al Bukhari na ko hadith 468 504 506 insha allahu taala dana ko indiwaat léegi ci 506 bi indi ko hadith dina ko indi insha allah hadith numéro 1167 1598 1599 deux mille neuf cent quatre-vingt-huit euh, quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf ak quatre cent imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko ci euh, indi imaamu Malik mi nga xamante ne moom moo solo hadith bi o ko indi hadith numéro mille cent quatre-vingt-six imam Muslim indi ko hadith numéro mille trois cent vingt-neuf euh, juróom benn yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro deux mille vingt-trois imam Euh, an-Nasa'i euh, rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 692 749 2905 2906 ak 2908 euh, imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 3063 imam Ahmad ibn Hanbal moom lu ëpp maanaam lu bari lu ko indi moom moo ëpp sax lu ko indi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon dañuy gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' mm-hmm. mu ne qaala baabun maanaam mu ne buntu buntu bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, def ko indi ngir leeral mbir moo xamante ne maanaam comme niñ ko gisee maanaam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala su waxee baabu nangam ba pare daal indi baabu te indi wu ci lenn loo xamante ne luy leeral buntu bi li tax ko tax a la maanaam eh, loolu <laughs> eh, eh, loolu day day day day dafa am lu ko tax a maanaam mooy ne day leeral ne bunt bii de. Euh, dama ko def mu am lu mu am lu mu lëkkaloo ak buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu bi weesu te loolu dafa bokk ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni muy faral di doxale maanaam moom day day dafa dafa am benn ay qawaid yu dëgër ci ay mbiram ay doxalinam rahimahullahu taala euh, fii nag li nga xamante ne moom la euh, li ko li tax mu ne moom rahimahullahu taala mu ne baabul mooy ne day leeral ne doonte loolu am na waaye nag dafa jege woon tamit kaaba gi maanaam ne dafa jege woon miir bi maanaam mooy li ko dox mooy diggante moom ak euh, miiru kaaba gi fi nga xamante ne foofu la doon jullee donte julli na ci ay diggante ay keno julli na fi mu jullee tamit am na li nga xamante ne maanaam mooy euh, ñetti xatat ñoo fi nekkoon mm-hmm. ñoo doxoon ci diggante moom ak kaaba gi loolu di dëgëral mazhab bi nga xamante ne moom mooy mazhabu xanafi ak shafi'i ak mbooloo ci xanaa bi lay rahmatullah alayhim ci ne dafa am di dafa am maam diggante boobu moom mooy ñetti xasab la war a doon mm-hmm. comme ni nga xam ne loolu lañ koy gisee inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana ibrahim ibn al munzir mm-hmm. te moom mooy ibrahim ibn al munzir ibn abdullah ibn al munzir ibn al mughira ibn abdullah ibn khalid al uh, uh, ibn uh, hizam ibn khuwaylid nga xamante ne Euh, kon euh, foofu moom maanaam mbokk Sayyidatu Khadija bintu Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab la ni maanaam di euh, mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam itam dakantalam moom mooy Abu Ishaq comme niñ ko xamee woon ne képp ku tudd Ibrahim dañ koy faral di wax dañ koy wax Abu Ishaq di ko dakantalee noonu mm-hmm. moom gisoon nañu ko tamit gisoon nañu Euh, gisoon nañ ko euh, gisaat ko euh, rahimahullahu taala mi ngi génn na deux cent trente-cinq année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imam al-Bukhari rahimahullahu taala ak imam Ibn Maaja ñoom ñaar ñoom ñoo soloot moom te kenn doxul seen diggante maanaam ñoom la nekk seen sëriñ amma imam at-Tirmidhi solo na ci moom waaye saa yu solo ci moom rek dafa am maanaam dafa fekk ne sëriñam ci hadith boobu mooy imam al-Bukhari ci boppam daan haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala maanaam kon moom ñoom ñi ñoom ñoo solo ci moom ci waa saabu kutubu sitta kon nag xadisam nekk ci Sahih imam Muslim maanaam imam Muslim solowul xadisam naka noonu imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi imam Abu Dawud ak imam euh, an-Nasa'i ñoom ñaar imam Muslim Abu Dawud an-Nasa'i ñoom solowuñ ay xadisam rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Damra te moom mooy Anas ibn Iyad ibn Damra bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu am na ñaar wala ñetti jotaay Anas ibn Iyad boobu rahimahullahu ta'ala ci jëmmi maanaam la gu jege maanaam gu jege càllale gii nii maanaam moom mooy Anas ibn Iyad rahimahullahu ta'ala Abu Damra moo nekkoon daqatan Abu Damra al-Laythi al-Madani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deux centième lu génn adduna maanaam ñaar téeméeri lu ak ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ñi ngi ci kutubu sitta Euh, moom mu ne qaala haddathana Musa ibn Uqba te moom mooy imaamul Maghazi rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam ne noonu la ñu gisoon mooy Abu Muhammad al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala nekk waa Madinatul Munawwara itam ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam euh, comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisoon ne imaam euh, moom Musa ibn Uqba mooy imaamu waa ñi nga xamante ne ñoom ñooy. Euh, waa waa maanaam ñi toppatoo siira yeneen bi sallallahu alayhi wa rawatina li nga xam ne mooy wàllu xare yi euh, moom nag euh, téereem bi nga xamante ne moom mooy maanaam magasin bi daf ci bind ba bindaale ci lenn moom mooy la wuute woon ak imaamu Maalik ci buntu boobu mooy lam ci doon defaale maanaam ngañ yi nga xamante ne ak maanaam wax ñaaw yi nga xam ne moom la waa Quraysh doon wax maanaam ak ci seen way yañ doon way di ci wax yu ñaaw ci yeneen bi sallallahu alayhi wa mu mu ko doon toxal maanaam da ko doon toxalaale noona naan daal man histoire lay nettali rek waaye loolu imaamu Malik euh, rahimahullah àndu ci woon ak moom ndax jàpp na ne rek mënoon naa wax rek ne wax nañ ko ba ñaaw waaye warul woon a jaar dëgg ce te lañ wax di indi seen wayye ak yu demee noona loolu euh, moom moo ko wuteeloo nag imaamu Malik rahimahullah amaan na loolu tamit moom mooy li tax borom bi subhaanahu wa taala daal di Euh, maanaam euh, naax maanaam euh, naax saayal téereem bi maanaam nga xam ne téereem bi daanaka fi mu toll dañ ne ma nekk na ko tuddee lu naax saay maanaam kon waaye donte nag imaam la bu mag rahimahullahu taala bokk ci rahimahullahu taala moom euh, Musa ibn Uqba mu ne an Naafi' te moom mooy mooy mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne gis nañ ko léegi anna Abdullah te mooy ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala nee na kaana nekkoon na koo xamante ne iza daxala saa daan julli saa daan dugg al-Kaaba te Kaaba gi hmm. macha daan dox qibala wajhihi ci maanaam di dëgmal maanaam ci fom mu ci xar kanamam xëy na jamono ji nga xam ne yadxulu day dugg maanaam ndax kaaba gi jamono jii ñu nekk benn bunt la am maanaam naka noonu jamono yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam mooy euh, comme jamono jooj na meloon euh, moom bu daan dugg bunt boobu maanaam mooy buntu bi fi nekk nii rek foofu la daan duggee bu duggee euh, wajaala mu daa def albaaba néeg bi nag maanaam bunt bi xibala zahrihi mu daa di fiiti ginnaawam maanaam mu daal koy féete ginnaaw fa macha mu daal di dox xattaa mbéta yakunu mu nekk bay na woo diggante boo bay nan ji daari ak ak ak miir bi maanaam miiru euh, kaaba gi alladi bi nga xam ne qibala wajhi yi moom moo nekk ci lool nag qariban bu lu jege min salasati azru'in ci euh, ñetti xatat dégg nga euh, salla bu ko defee mu daal julli yatawaqa bu ko defee muy daal diir euh, al makaana bërëb allazi bi nga xam ne axbarahu moom la ko xabaare bi ci moom Bilaal na Bilaal radiyallahu ta'ala anhu euh, kon mun am na nekk an nabi yente bi sallallahu alayhi wa sallam salla julli woon fii ci moom loolu euh, loolu moom mooy ne kon foo ko ne moom la ko sayyidina Bilaal waxoon ne radiyallahu anhu ne ko yenente bi sallallahu la jullee maanaam moom loolu foofu bërëb boobu la doon diir ngir mën faa jullee mm-hmm. te loolu maanaam digganteem ak miir bi day daal nekk ñetti maanaam lu war a tolloog ñetti xasar te ñetti xasar day tolloog rek comme li nga xamante ne tey boo sujjóotee mm-hmm. maanaam place bi nga xamante ne maanaam li nga xam ne moom lay moo lay mën a dese ci kaw loolu lool moom moo tax euh, euh, insha allah taala dañ gën a gis ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu taala anhu maanaam mooy ni boo xësee ba xasab euh, maanaam boo xasee ba teg saatir bi wala maanaam nit ki fi mu war a mën a romb rek mooy sa diggante ak saatir bi moom la dul romb ci ginnaaw bi moom su ko neexee mën naa romb waaye ci waaye soo tegul bi mu war a jaar sa kanam euh, loolu moom daanaka yow amuloo ci ak moomeel maanaam ndax mun na jaar fële mën na jaar fu gën a sori mais bu fekkente ne yow euh, fi muy jaar sa diggante ak yow yéggul fi nga xamante ne foofu la ñuy teg saatir bi rek garaw maanaam bu bu bu gënul bu fa bu fa yeggee bu fa yeggee ci lay garaaw waaye maanaam bu ko weesoo garaawul voilà bu fa yeggul du du ko taxa du ko taxa garaaw dégg nga mu ne wa qaala mu daal di walaysa te maanaam déet ala ahadina ci kaw kenn ci ñun basun aw aw lu aay maanaam dara aayul inshallah ndéem julli na maanaam bu fekketen dafa julli fii ayi nawaahi ci benn ci ci wàllu bu mën a doon euh, ci albayti ci kaaba gi ci kër ci néeg bi saa su ko bu ko maanaam mooy euh, amul dara lu aay ci nga taxaw ci biir boo xasee ba ne ci biir kaaba gi wàllu boo féete rek maanaam loola garawul comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee fa walli wajhaka shatral masjidil haram maanaam na nga daal di dëgmal maanaam jël sa xar kanam nga daal di koy jëmale fi nga xam te ne moom mooy wàllu kaaba maanaam jumaa ji nga xamante ne moom jumaa ji ñu xormaal gi kon loolu hadith bi eh, day daal di tegtale waale ne kon bu fekkente ne damay julli ah, jublu ci kaaba gi eh, eh, maanaam wala bu may julli diggante miir yi ma nekk ci diggante keno yi tamit loolu du ma tere moom ma teg saatir sama kanam loolu du tere ma teg saatir sama kanam ba mu des su fekkente ne ragaluma kenn ku ma romb maanaam loolu lay tegtale ngir ne. Euh, waaye julli rek yow kese ngeen nekk rek nga teg saa nga teg euh, di julli ci diggante ay keno loolu dara nekku ci comme ni nga xamante ne loolu ñu gisee wallahu taala a'lam mu ne baabu salaati ila rahilati wal ba'iri wa shajari war rahli mu ne baabu julli baabu buntu as-salaati julli ila rahilati euh, jëm ci gëlle maanaam mooy mooy gëléem rek goo xamante ne dañ ko gëléem gu jigéen ñaari lañ koy wax mooy raaxila dégg nga euh, ngir moom la ñuy taxas laxas ngir tukki maanaam tey bu ñuy tukki gëléem yi ñi nga xamante ne moom lañuy jël yan leen ay ay ay ay ay loolu moo tudd raaxila dégg nga wal ba'ir ba'ir moom mooy gëléem mooy gëléem goo xamante ne dañ koo waajal moom nga xam xamante ne Euh, mu ne wax sajari ak garab yi garab yi tamit mu ne war raxle ar raxle moom mooy gëléem gi buñ maanaam mooy bagage bi ci seen bopp maanaam ar raxle mooy bagage bi ci seen bopp maanaam yi nga xamante ne dañ koo teg fi nga xamante ne moom mooy fi ñu ko teg ngir war a mën a tukki maanaam tey masalan te lii lépp loo xamante ne euh, boo xoolee daanaka day nuru ay répétition yu am waaye ngir diversifier mbir yi la ni la lépp lu yor ak tey lii rek ci la bokk maanaam loolu moom moo tax muy nuru répétition Ah, te moom mooy kon booy julli mën ngaa julli jëm ci ah, ah, ci garab mën ngaa julli daal di jàkkaarloo ak ak gëléem gi mën ngaa julli jàkkaarloo ak maanaam rab bu mën doon bu fekkente ne rab bu bu taxaw la mënef naa julli jëm ci moom loolu nag moom mooy li jumhur wax rahmatullah alayhim amma fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koy bañ maanaam ñoom dañ ne ndax ñaari mbir mën a ne mooy ne léeg-léeg euh, bu fekkente ne rab la boo xamante ne moom ci boppam dafay maanaam ay dem àllam ak ay tuur ndoxam sobe la mooy sobe la bu boobaa du ñu julli jàkkaarloo moom ngir ngir sobe gi mu so sobewu naka noonu su fekkente ne sobewuwul itam maanaam comme maanaam loolu mooy comme mbaam masalan bu fekkente ne sobewuwul itam du ñu julli ci kanamam ngir cëppi cëppi gi muy mën a cëppi cëppi maanaam ñàkk a dal gi muy ñàkk dal loolu moom moo tax duñ mën a jublu jëm ci eh, jëm ci moom loolu wax na tamit ci fuqaha xanafi yi ci mbooloo ci ñoom rahmatullah rawatina ci ñu njëkk ñi waaye ñu ci xanafi yi rahmatullah alayhim maam eh, ñu mujj ji ci ñoom moom lañ jàpp donte am na ci ñu njëkk ñi ñu ko jàppoon maam ngir ne ñoom dañoo wuuti seen mazhab rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp li nga xam ne moom mooy li Shafi'i ak xanaafi xanaa bi lay rahmatullah alayhim wax mooy nag mooy nag julli dem maanaam jàkkaar julli ci kanamu Euh, waruwaay loolu mën naa ne maanaam gëléem nga teg ko loolu mën naa ne te insha allahu taala daañ gis ne hadith yi ci yi rot ci masala boobu yëpp dañuy dëgëral loolu ne loola mën naa ne te loolu aayu ci loolu moom moo tax ku mel al imam ibnu abidin rahmatullah alayhi maanaam ak ñeneen daal di wax ne lii yelloo mooy ñu ne ñu ñu ñu jàpp ne dañuy julli mën nañu julli jëm ci euh, gël ci gël yi wala boog waruwaay yi lu tax mu ne ndax hadith yi rot yëpp loolu dañ koo dëgëral bu hadith yooyu ni ñu dëgëralee yelloowul noot ñu ko fi bàyyi di wax jeneen xeetu wax maanaam gum ak wax jooja ku ko mën a wax maanaam loolu tamit euh, day daal di dëgëral li nga xamante ne moom mooy ne kon xanaa fi yey rahmatullah lu ëpp ci moom xataa ci ñi ci seen ginnaaw maanaam surtout ñi ñi ñi ñëw ci ginnaaw gi ñoom loolu la ñu jàpp Euh, kon bu boobaa dañuy daal di gis ne daanaka ñi nga xam ne ñoom ñoo xaw a beru ci biir masala boobu moom mooy fuqahaa Maaliki rahmatullah alayhim euh, li tudd gi nga xamante ne nag moom la tudd garab gi maanaam garab loolu bu boobaa maanaam moom ak keno yeeg yooyu ñoom ñoo bokk àtte rek léegi nag mu def tey bu ma doon jublu jëm ca ana naka laa leen di tege loolu insha allahu taala daañu ci gis ci suñu hadith bi insha allahu euh, taala. maanaam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn Abi Bakr al muqaddami gisoon nañ ko ci eh, jotaay yi weesu Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali ibn Ata ibn muqaddam moo tax ñu naan ko al muqaddami rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah al muqaddami al Basri rahimahullah di waa Basra moom ñu génn àdduna deux cent trente quatrième année wala deux cent trente-cinquième année sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam al-Bukhari ak imam Muslim comme Ibra moom moom Ismaïl ibn Abi Uways la mel maanaam ñoom maanaam eh, ci ñaar saxeer la seen hadith yi ñëw eh, te ñoom ñaar seen sëriñ la maanaam noonu ñoom ñoo solo ci moom mu ne qaala haddathana eh, Mu'tamir te moom mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan eh, at-Taymi rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Basri rahimahullah moom itam waa Basra la rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 187e année eh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wa sallam bokk ci siqaat yi ay xadiisam euh, ñu ngi ci kutubu sitta mu bokk ci taabi'i taabi'i nekk nga xamante ne njiit la maam li ponkal ci borom xam-xam yi nekk noonu noo nekkoon koo xamante ne jaamkatu yàlla bu mag la euh, rahimahullahu taala mu ne qaala mu ne an Ubaydullah te moom mooy Ubaydullah ibn Abd ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar al ibn Umar al Omari eh, rahimahullahu taala daxantaam nekkoon Abu Usman al-Omari eh, moom madani la mooy waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam bokk ci waa kër Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom radiyallahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 147 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Naafi' gisoon nañ ko léegi mooy eh, Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abdullah ibn Umar ibn Umar mooy Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu moom kaana nekkoon na yu'arridu daan gaaral daan tallal raahilatahu eh, li nga xamante ne moom mooy ah eh, eh, war waayam maanaam gëléem gi nga xamante ne moom la daan teg ngir jul ngir ngir ngir ngir ah gëléem gi mu daan ngir mi ngi waaw moom la daan def saafara maanaam ngir tukki maanaam ak nga xamante ne dañ cee teg ay ay ay waruwaay maanaam nga xamante ne moom la daan tukkee moom la daan teg maanaam teg ko ci kanam fa yusalli mu daal di julli ilayha jëme ci moom léegi nee na qultu man mani ko maanaam ki nga xam ne moo ko wax nag mooy Naafi' moo na ko ara ay afara ay ta xanaa gisoo ne iza habbat waaw su fekkente ne nag dafay dafay cëppi cëppi ar rukab maanaam mooy maanaam mooy day daw day daw maanaam mënta yam daal mooy xabba mooy day day day ëf ngi ne comme bi naan xabbatul riix mooy ngelaw li ah, ah day ëpp maanaam mooy loo xamante ne daal mënta yam yawul benn place daal day day yëngatu rek waaw bu boobaa ana naka ngay mu ar mooy li nga xam ne mooy war waayi waa ñoom bu fekkee ne dañuy jëm nag tëb tëb rek nag di di di di tëb di cëppi ñoom lu ñuy rek xam ngeen loolu yomb na ci gëléem gëléem euh, bi maanaam bañ a yem benn place loolu yomb na ko niki noonu euh, mbaam wala fas wala yooyu nga boo ma mënee teg bu dee dañ koo yar wala yooyu ci anam goo te ne mën nga koo teg ci sa kanam julli moom mu taxaw loolu amul problème hmm. waaye su fekkente ne nag moom léegi day cëppi cëppi ana nak ngay def xaala mu ne kaana nekkoon na moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yaxuzu daan jàpp haadar rahl maanaam googu euh, euh, rax moom mooy li fi ñuy teg bagage yi mooy bagage yi seen bopp euh, nee na fayuwaat di mu daal koy daal di koy jubal fayu salli mu daal di julli ila axiratihi ceeg mujjantal gi aw wala boog mu ne mu axara ji mooy mu axara mu mu axaratul rax yi rax la mooy ne tey gëléem teg gi mooy teg gi hmm. loolu la ñuy wax maanaam teg gi mooy bu ñuy bu bu ñu ñu bu ñuy teg xam nga gëléem gi doo ñëw rek teg bagage yi noonu ci kawam jal ko lool mënta ne maanaam dafa am teg goo xamante ne noonu la bindoon nii lay def maanaam day mel day day day day def nii mhm. ah mhm. lu wàcc tuuti mhm. daal def nii ci suuf ci suuf nii lay mel su ko defee soo ko tegee ah, mu am ci kanam ak ci ginnaaw ci kanam ak ci ginnaaw day am kenn yoo xamante ne nii la ñuy toll maanaam forme bi tamit la ñuy yor nii la ñuy mel. léegi su ko defee nga mën a teg nag bagage yi ci kaw loolu léegi nag rax mooy loolu mooy teg gi ak bagage yi ci seen bopp mooy mu axiratu rax la moom mooy li mooy lii nekk ci ginnaaw noonu mooy teg gi ko jëlee teg ko day daal di tolloog xasab maanaam day nii lay tolloo mm. comme xasab lay toll wala mu jege ko tuuti mm. loolu moom moo tax loolu tamit day dëgëral comme te am na xadis boobaa ne yeneen bi sallallahu ne ko waaw suñu saafir yi nan la war a mu ne mu axiratu rax la bu tollee noonu baax na maanaam mooy euh, teg gi ni muy toll te loolu moom moo tax borom moo xam ne rahmatullah alayhi di wax naan comme tekkantal bi ñu waxoon maanaam ne day tolloog zira comme Shafi'i rahmatullah ne day tolloog lu war a jege zira et cetera maanaam euh, war ñett ñett bi maanaam euh, maanaam un tiers bi maanaam deux tiers bi plutôt deux tiers bi wala yu mel noonu ngir ne dañ ko natt rek ci mu'akhkhiratur rahl boobu nga xamante ne moom la yonent bi wax sallallahu alayhi Euh, loolu nag mooy tey bu fekkente ne kon damay julli ma daal di euh, julli mooy mu ne dégg nga li mu wax maanaam kon loolu day tegtale ne lépp loo xamante ne day day dafa bokk kon ci saati mooy mu nekk loo xam ne day dal maanaam dañoo wóolu ne du yëngutu loolu dafa bokk ci saati saatir looloo tax fuqahaa xanaa euh, Shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñu jàpp ne doomu aadama sax mënoo ko def saatir mm-hmm. ah loolu euh, waaye daañ gis ne mën naa ne daañ ko gis ci bunt bii di ñëw insha allahu taala waaye fii euh, tamit loolu moo tax tamit fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim jàpp ne gëléem maanaam ak waruwaay yi mëneefu leen def maanaam mooy euh, jur gi mëneefu leen a def saatir waaye xadis bii ak yeneeni xadis yu mel nii yëpp dañuy dañuy dañuy dañuy wane ne ñoom maanaam loolu mën naa ne Euh, ci kaw loolu bu ñu xoolee xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa ne mu maanaam dafa dafa tuddee euh, bunt bi ne maanaam tuddaale ci garab yi te garab yi euh, tudd mu tuddaale ko boole ko ñoom gëléem ak yooyu maanaam ngir wax la ne la garab malgré que garab léeg-léeg du taxaw mhm. maanaam garab léeg-léeg day upp léeg ah eh, car yi di dem ak a dikk waaye loolu moom moom sega mën nga koo comprendre boo mënee comprendre ne garab ni mu mën a nekkee saafir te loolu ñeeñ kenn du ko bañ bu boobaa mën ngaa comprendre ne tamit gëléem ñooñu buñ dee taxaw rek ah, yëngatu ndaw googu ñu yëngatu wàññiwul dara mm-hmm. maanaam comme ni nga xam ne garab xam nga garab tey boo ko taxawee dina yëngatu tuuti mm-hmm. mais mën nga koo def saafir gëléem gi boo ko tegee maanaam du ne du ne day taxaw rek noonu rek du yëngatu abadan mm-hmm. naka noonu même nit nit tey boo ko maanaam lépp luy dund boo ko tegee c'est-à-dire bi garanti ne du yëngatu abadan waaye yëngatu gu woyof gi wàññiwul dara maanaam loolu lay leeral fii am maa su fekkente nag day cëppi cëppi di di nangu nanguwuta taxaw benn place bu boobaa moom la la doon nag nga jël teg teg ko mooy ne garab gi tamit euh, maanaam euh, euh, naka noonu poto yeeg yooyu yëpp noonu la demee léegi nag mu def nan la ñuy jubloo ci ñoom li nga xamante ne moom la ñu jubloo ci moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme li eh, eh, hadith bu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah eh, a miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu nettali ko ne yenente bi sallallahu alayhi a sallam daan julli même bu nekkee dara dara nekk ci kanam daanu ko teg jamais mu nekk loo xam ne da koy technique jàkkaarloo moom directement déedéet da ko daan teg mu nekk ci wàllu ndeyjooram tuuti wala mu nekk ci wàllu càmmoñam tuuti nii ko daan tege mu nekk maanaam comme ni mu teg ko nii di julli ci kanamam mm-hmm. wala boog mu teg ko nii di julli ci kanamam mais daanu ko teg nii rek jàkkaarloo moom mm-hmm. loolu tamit day dëgëral li nga xam ne moom la fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhi wax ne bu dee benn pot maanaam xeer xeer bi benn kese la mm-hmm. nga bañ a jublu ci xeer boobu kese ngir nuru gi muy nar a nuru euh, bu dee am nga pexe maanaam ngir nuru gi mu nar a nuru euh, gaa yi euh, déedéet ñi daan jaamu xërëm waaw ñi jaamu këram rek maanaam nga xam ne xeer la jël teg mhm. di jaamu euh, di ko jaamu maanaam ngir bañ nga xam ne moom mooy bañ mhm. ku ko nul mhm. mu ne mu ne wa kaanat nekkoon na ibnu Umar sayyidna Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhu yaf'aluhu daan def loolu moom it noonu la daan def gëllee moom la daan teg su fekkente ne man affaire bi da yëngatu mu daal di jël li nga xamante ne moom mooy voilà euh, euh, mujjantelu teg gi daal di koy teg ci kanamam bu ko defee mu daal di mën a euh, julli euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi hadith numéro 430 euh, imam Malik indi na ko tamit hadith numéro 430 imam Muslim indi na ko hadith numéro 502 ñaareel imam Abu Dawud hadith numéro 692 ñoom imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 4793 5841 6100 28 ak 6261 kon dañu gis ne euh, waa ashaabu kutubu sitta euh, imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo ko solo kon imam euh, imam at-Tirmidhi an Ibn Maaja ñoom solo wuñu hadith bi rahimallahu al-jami' mu ne qaala baabu salaati ila sariri baabu buntu as-salaati julli ila sariri jëm ci jëm ci lal maanaam lak lal nga ciy julli li nga xamante ne nag moom la ci jublu euh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom mooy julli ci kaw lal waaye pas julli ci jëm jublu ci lal ngir ne lal bu loolu la kon ci la koy boole maanaam buntu bi nga xam ne ci la doon wax garab yi ak yooyu maanaam koy boole waaye euh, nga julli ci maanaam jëm lal mooy tey bu fekkente ne dama nekk ci kaw lal muy julli benn wàllu lal gi pegg gi nekk fii loolu dama ci jublu bu boobaa dama daal di jublu ci lal bi maanaam ngir ne dama nekk ci kaw lal bi jublu ci lal bi loolu moom mooy moo la ci imam al-Bukhari namm maanaam moo tax mu jëfandikoo baatu ilaa te jëfandikoowul baatu ala maanaam wala euh, euh, euh, maanaam ala mooy ci kaw ilaa mooy jëm ca waaye comme te bu ma la tegoon te loolu acte boobu mooy mooy mat laa yeeg sijaada yeeg lal yeeg yëpp ci lay bokk maanaam ni bu nekkee nii wër ma bu ma jullee jëm ci maanaam fii loolu day daal di mën a nekk saatir maanaam loolu moom moo tax ko waxoon nañ la ne euh, loolu moom moo tax euh, Shafi rahmatullah alayhim euh, yoonal gi ñu yoonal loola moo tax ñu jàpp ne masalan ñeenti ñëpp ñeenti étapes yi nga xamante ne ñeenti yooyu ñoo war ci bu may julli ci jëm ci saatir ñetteelu étape bi moo nekkoon sijaada wala yu demee noonu mooy comme lal yeeg yu mel noonu maadaama nekkul loo xamante ne moom ci jëmmi boppam mooy fi ñuy taxaw ci biir jàkke comme tey par exemple fii nii mun mu fee taxaw ne lii ci boppam saatir la abadan lii mënta ne na mën naa taxaw fii teg sama sijaada bu boobaa sijaada gi mooy sama saatir maanaam lool moom la ci jublu dégg nga mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi li haddathana Usmaan ibn Abi Shayba tamit mooy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim xam nga ma magam mooy Abu Abdullah waaw mama rakkam rakkam mooy Abdullahi ibn Muhammad mooy Abu Bakar ibn Abi Shayba moom dàkkante la mooy Abu Bakar la gën a tiiwee waaye Abdullah ibn Muhammad la ndax wax nañ ne la imam al-Bukhari ñaari sëriñ lu am ñu tudd Abdullah ibn Muhammad kenn ki moom mooy Abdullah ibn Muhammad kan al-Musnidi voilà euh, voilà moom al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah keneen ki ci def moom mooy Abdullah ibnu Muhammad bi muy mooy Abu Bakar ibnu Abi Shayba mooy magu mooy rakku Usman ibnu Abi Shayba ñoom ñaar ñëpp nag borom musannaf lañ waaye ki ki ci gën a màgg moom mooy ki gën a siiw ci ñoom mooy Abu Bakar ibnu Abi Shayba rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan uh, al-Absi al-Kufi rahimahullahu ta'ala di borom musannaf mi ngi génn àdduna ñetteelu fan ci weeru muharram année deux cent trente-neuf ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim Abu Dawud ak imam Muslim amma imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom solo ay haditham rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala haddathana Jarir te moom mooy Jarir ibn Abdul ibn Abdul Hamid ibn Jarir ibn Qurt eh, rahimahullahu taala muy Abu Abdullah al-Kufi di qaadi bu mag bi rahimahullahu taala di nitu yàlla bu sell eh, borom xam-xam waa Kufa yi nga xamante ne moom mi ngi gën a adduna 110 ans ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 180 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi uh, wa alihi uh, wa sallam bokk ci taabi taabi ci siqaati nekk koo xamante ne tamit li nga xam ne moom la ñu gën a ci moom wala bokk na ci moom mooy jaamukatu yàlla bu mag la woon rahimahullahu taala uh, ki nga xamante ne. dégg nga moo tax euh, moom maanaam te ñëpp da maanaam dëppoo nañ ci ne moom ci siqaat yi la bokk rahimahullahu taala euh, moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Mansuur te moom mooy Ibn al-Mu'tamir rahimahullah moom lañ la doon wax ne la moom mooy nga xam ne mooy euh, saa yu solowee xadiis moom tax ñoom imam Maalik Sufyaan as-Sawri Shu'ba ibn al-Hajjaj rahmatullah imam ah ñoom bu ñu solowee xadiis rek moom daan nga jaru ngay laaj ci maanaam avant kay ngay xool waaye ñoom bu ñu ba ñëw ba jàll moom ñi ci dégg yëpp moom ñu dëgër lañ ah, rahmatullah al jami' moom Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a ah, al-Kufi di Abu Attab as-Sulami al-Kufi rahimahullahu ta'ala waa Kufa itam moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk koo xamante ne ku siiw la ci mbaax ci ragal yàlla ak ci màggaay Euh, rahimahullahu taala di ki gën a dëgër di gën a wér ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon ànd ak Ibrahim ibnu Yazid ibnu ah, an-Nakha'i euh, rahimahullahu taala di sëriñu waa Kufa euh, comme li nga xam ne moom la Ali ibn al-Madini wax rahimahullahu taala ne lam yakun bil Kufati ahadun fi zamani Mansur asbata minhu wa kana a'lamu an-nas bi Ibrahim wa asbatahum fihi wa lam yakun yudallis maanaam moom euh, Mansuur ibnul Mu'tamir noonu la meloon maanaam ne nee na euh, moom Ali ibnul Madini rahimahullahu taala mu ne ca Kuufa amul kenn ci jamonoy Mansuur ibnul Mu'tamir ku gënoon a ku gënoon dëgër nekk nekk nga xam ne mu gënoon a xam ci biir ni ñëpp moo ci gënoon a xam nga xam ne moom mooy Ibrahim te moom mooy ibnu Yazid an-Nakha'i maanaam mu gënoon a doon xam-xamam te mooy ci gën a sax ci képp ku solo ci moom te nekkul woon def li nga xamante ne moom la ñuy tuddee euh, tadlis euh, dégg moo tax euh, ñoom ñoom imam abu abu zurat ar-razi tamit nee na asbatu ahlul kufa man mansur summa mus'ab maanaam mansur moom nga xamante ne kon moom mooy ki gën a dëgër ci waa kufa rahimahullahu ta'ala mm-hmm. dégg nga nga xamante ne euh, bokk na ci li nga xam ne moom lañ koy seedeel comme li al imam Ibn Hibban wax rahimahullah mooy woor na juróom benn euh, téem juróom benn fukki at soixante ans yoo xamante ne da koo teg ay di ko woor ah maanaam correcte Tabaski daal lay doon ba pare ba pare tamit euh, soixante ans yoo xamante ne amul benn jour bu mu ci manqué guddi gi da ko doon naafil maanaam ko waaw imam boobu euh, rahimahullahu taala <laughs> euh, waaw bokk na ci dégg hmm? hmm. moom lañ gis moom lañ nekk di gis ni hmm. Abu Attab al-Kufi rahimahullahu taala moo tax moom nee na masuma bind benn xadis maanaam mooy li muy lépp da ko mosu ko bind dégg nga rahimahullahu taala moo tax eh, imam az-Zahabi dane ne al imamul eh, alam kaana min ko kibaar haffaazil astar maanaam mooy imam bu màgg boobu nga xam ne ki ràññeeku bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën màgg ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi boobu mokkalkat yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi sax ni rahmatullahi alayhi eh, rahimahullahu taala rahmatullahi taala maanaam boo xoolee subhaanallah Euh, nga boole boo boolee li mu yi mu dajale yëpp da ngay gis ne maanaam koo xamante ne du tadlis benn du solo lu ci ku wér maanaam ku wér du la déglu bay solo ci yow ñetteel bi ci def mooy ja euh, li li li mu nekk li ak li muy bari bari yëpp da ko mokkal maanaam nekkul lu mu bind nga boole kook muy jur woor juróom benn fukki at naka noonu naafila guddi yi juróom benn fukki at kooku xaqiqatan kooku moom waaw dajala nañ gën rahimahullahu ta'ala an Ibrahim te moom mooy sëriñam mm-hmm. ibn Yazid an-Nakha'i Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn Asad ibn Amr ibn Rabi'ata ibn Zuhal ibn Rabi'ata ibn Zuhal ibn Sa'd ibn Malik ibn an-Nakha' mooy an-Nakha'i moom ñaaka an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala Abu Imran mi ngi gën a adduna 46 am ana génn adduna 86 am ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga cinquante ans la dund maanaam Ibrahima ah, ndax mi mu moom mooy ku màgg ko xam ngeen Ibrahima an-Nakha'i daanaka fi mu toll jaru kenn am na même ay expression yoo xamante ne ci fiqh moom mooy ki nga xam ne moom moo ko njëkk wax comme baatu maa laa nafsa lahu maanaam mooy loo xamante ne amul dayan di wal maa laa nafsa lahu saa'ila baat boobu moom moo ko njëkk jëfandikoo ci fiqh borom xam-xam yëpp di ko jëfandikoo saa yi ñuy wax masala ne maanaam euh, mas'alatu tuhuriyyat wala wala taharatu ma la nafsa lahu sa'ila mm-hmm. maanaam mooy euh, laabu wala sobewu mm-hmm. lépp loo xamante ne amul deret juy wal mm-hmm. maanaam ngi gis hadith yi pourtant hadith yi dañuy ñëw duñu wax expression wa mais moom ci dégg-déggam gu sew ci la gisee ne hadith yi ñoom euh, bu ñuy wax ci mbir mi dañuy wax rek li nga xamante ne mooy lu am deret juy wal ak lu amul deret juy wal teqale googu noonu moo tax mu tuddee ko noonu ndax ba nafs baat la maanaam nafsu euh, baat la buy firi deret tamit ni muy firee bakkan mm-hmm. noonu lay firee deret noonu lay firee or or tamit dañ koy wax nafs noonu lay firee ndox maanaam mooy lu ndax buñ naan mbir mi amul nafis lii lu am solo la mm-hmm. maanaam loo xamante ne dafa am solo am solo koo xamante ne mënta ñàkk mm-hmm. maanaam gis ngeen ni euh, ni ni ni ni ni ni bakkan mënta ñàkke noonu la deret mënta ñàkke noonu it la ndox man da ñàkke mm-hmm. ok loolu la rek maanaam naf mooy loolu euh, nafas mooy suuful bi mooy mm-hmm. voilà dégg nga kon moom mooy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala di borom xam-xam bu mag nit yàlla bu sell borom a yu kare ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta anil aswad moom lu bari day jëlee ci aswad wala alqama ñoom ñaar alqama maa ñoo leen ñoo ko yar mm-hmm. maanaam mooy al aswad ibn Yazid ibn Qays ibn alqama Eh, Salama Salaman ibn eh, Kuhayl ibn Nakha an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala eh, Abu Amr mooy dàqantam dañ koy tamit Abu Abdurrahman moom an-Nakha'i albu waa Kufa di sëriñ ko bokk ci waa sëriñu Kufa yi moom mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi am nañu soixante-quinzième la maanaam ci jamonoy sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum maanaam ci jamonoy sahaaba yi ndaw ci la génnee àdduna Euh, moom ay euh, hadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta imam Ahmad ibn Hanbal ne siqatun min ahlil xayr maanaam ku wér la ku baax la ku dëgër la euh, te ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom ngëneel yi la bokk maanaam nit ñu baax ñi la bokk nga xamante ne aj na moom aj na juróom ñetti fukki yoon maanaam quatre-vingts fois la aji xam ngeen aj benn yoon lañ koy def par at <laughs> waaye aj ak umra maanaam boo boolee aj ak umra yëpp maanaam voilà moom mooy quatre-vingts quatre-vingts fois dégg nga voilà <laughs> eh? waaw hmm. dégg nga moo tax euh, muy moo bokk ci nga xamante ne maam fekk na jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. nga xamante ne saxaaba yu ndaw yi ñu ci bëri moo leen mag hmm. voilà radiyallahu ta'ala mais mais dafa dafa gudd fan nag hmm. ah dafa gudd fan mi ngi génn àdduna cent quatorzième année wala cent quinzième ginnaaw gàddaay yeneen bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na sax ñuy wax ne maanaam euh, maanaam euh, yi dafa mujjoon dem ba ba faible maanaam ba euh, voilà mm-hmm. te la ko indi woon moom mooy woor gu bari mm-hmm. Mm-hmm. rahimahullahu taala an Aisha ummul mu'minina radiyallahu taala anha ah di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam di nday wi ñoo xam ne nday woy gëm ñi Euh, moom mi nga xamante ne moom mooy Aysata bint Abubakar Aysata Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdullah euh, ibn ibn ibn Abi Quhafa radiyallahu wala moom nga ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrata maanaam moo ñoo leen Banu Taym mm-hmm. foofu la bokkee Murrata Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Murrata radiyallahu ta'ala anha abu mu'minin al-Humayra radiyallahu ta'ala anha mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta ne moom mooy musnadam mooy deux deux cent dix xadis nga xamante ne cent ñoom ñooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi ñoo ko bokk imam al-Bukhari wéetoo na cinquante-quatre xadis imam Muslim wéetoo soixante-neuf annaha qaalat moom ne nee na qaalat nee na aadaltumuna mooy ndax da ngeen ni yemale bil kalbi ci xaj wal ximaari ak mbaam maanaam ndax yéen léegi da ngeen ni yemale ci xaj ak mbaam daal ah fekk dañ ko nettali xadis bi nga xam ne moom la yeneen bi ne eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ah, dafa ni dafa ne li nga xam ne moom mooy yàq julli moom mooy xaj ak mbaam ak jigéen ñoom bu ñu rombee sa kanam moom maanaam sa julli day yàqu waaw moo tax mu ne nag léegi ndax léegi da nga ñuy yemale nag ak xaj ak mbaam yi dégg nga euh, euh, euh, loolu moom dafa jàpp ne wax ji yent bi wom ko sallallahu alayhi wasallam ndax bu jël ne yenent bi bu xamoon ne yenent bi moo ko wax sallallahu alayhi moom du du ko a jàppee noona loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy jàpp mooy wala boog mu xam ne yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wa waaye mu gis ne dañ koo folli wax jooju wax la juñ folli te teg liy tegtale ne dañ koo folli mooy moom li mu dund ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax xadiisam bi bokk na ci xadiis bi gën tax nga xam ne jumhur rahmatullah alayhi dañoo jàpp ne même jigéen maanaam même maanaam euh, jigéen ak mbaam ak xaj bu ñu rombee ci sa kanam du du du du yàq sa julli te. boo ko mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne laa yaqta'u salaat shay'an dara du yàq julli maanaam dara amul kenn wala dara luy romb sa kanam mu yàq sa julli amul loolu nag ci lañuy ñuy xamee ne loolu moom moo tax comme du yàq julli moom moo tax li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim saatir bi kon du nekk du farata moo tax lu ñu sopp la loolu bokk na ci te ne yeneen bi sallallahu alayhi moom ci boppam julli na te tegut saatir mu ñaar beneen bi ci def moom mooy ne. Ah, ah, zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo jàppee lu war am na mbooloo ci xanaa xanaa bi lay rahmatullah ñu leen topp ci loola waaye ah, loolu li nga xam ne mooy mazhab xam xanaa bi lay dëgg-dëgg rahmatullah alayhim moom mooy comme jumhur li ñu wala jamaahir yi moom mooy lan mooy ne saatir dafa nekk rek loo xamante ne dañ koo sopp maanaam sunna la bu ñu dëgëral sunna la waaye du loo xamante ne lu ñu maanaam lu war la dégg nga mu ne Euh, beneen bi ci des mooy imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom nee na amma mbaam ak euh, jigéen moom moom jàpp xam naa ni du ñu yàq julli buñ la rombee waaye nag xaj bu ñuul nag dëgg-dëgg euh, wa wa fi nafsi shay'un maanaam maanaam am na lu nekk ci ba xel mi daal maanaam ne teey na xel daal xaj bu ñuul moom teey na xel maanaam ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko melalee ni seytaane la moo tax mais xaj bu ñuul euh, seytaane la loolu moom moo tax xaj booy julli parce que dañ booy julli ba bu ñuul ñëw romb la ci sa kanam rek xamal seytaane la romb maanaam kon sa julli yàqu na maanaam waaye loolu tamit moo tax xanaa bi lay rahmatullah alayhi jàpp ne xaj bu ñuul rek mooy yàqu julli waaye jumhur rahmatullah alayhi li ñu leen di tontu ci loolu mooy ne bu doon jëmmi seytaane la maanaam yeneen di sallallahu alayhi wasallam seytaane taxaw na ci kanamam ne da koy yàqal julleem te julleem yàquwul maanaam kon loolu li muy tegte la mooy bu noon ne da day yàqu julli seytaan maanaam li ñu wax ne seytaane la moo tax loolu la maanaam kon euh, te hadith bi wax ne seytaane la ñaari mbir lañ ko mën a déggee bu njëkk bi mooy ne xaj bu ñuul bi bu rombee sa kanam dafa fekk ne seytaane moo romb sa kanam mais du woon xaj en fait en réalité du xaj noonu lañ ko mën a dégg te bu dee loola la mooy li gën a tar ci mbir mi mooy li ci gën a tar te ko moo ci gën a tar mooy te yenente bi sallallahu gisoon nañ ko bi bi mu jàppee jinne bi yeew ko mm-hmm. ngir ne dako ko doon ñëw ne da koy yàqal jullim mm-hmm. ko loolu day daal firi ne kon du yàqu julli mm-hmm. loolu mooy benn ñaareel bi ci def mooy ne euh, xaj ci ci euh, ci euh, mooy ne mu war a firi ne xaj bu ñuul ci jëmmi boppam seytaane la maanaam li muy tekk mooy jikkoy seytaane yee ne ci moom te jikkoy seytaane naam dafa nekk ci xaj bu ñuul ni ñaare ndax ñaare xaj bu ñuul day faral di nekk koo xamante ne euh, maanaam ñaare moom la ñuy gën a nit ñi moom lañuy ñuy gën a ragal maanaam jàpp ne day xuuxalaate ah lu ci ëpp beneen bi ci def mooy da nga foo ko mu ngi ne law ba bara <laughs> ah day tayal boo ñu bokk boole koog euh, euh, maanaam njariñ amul njariñ ak yu mel noonu yooyu yëpp soo ko boole ak ba pare muy tiitalaate tout le temps yooyu mooy jikkoy seytaane la loolu moo tax ne naan maanaam euh, euh, xaj bu ñuul seytaane euh, te bu boobaa itam kon moom yeneen xaj yi ñoo nuroo bu dee yeneen xaj yi du ñu yàqu julli mooy kon moom du yàqu julli mhm. loolu moo tax jum jumhur maanaam muy xanafi maliki ak shafi ne ñoom ñi ñëpp amul ku ci yàqu julli rawatina ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na julli dara du ko yàq mhm. dégg nga mhm. euh, kon moo tax mu ne ndax comme naa da ngeen ñu yemal léegi xaj de teg xaj ak mbaam daal léegi lan maanaam euh, xaj yeneen bi waxoon na ko sallallahu alayhi wasallam loolu am na maanaam mooy ne xaj ak mbaam ak jigéen ñi ñoom bu ñu leen rombee fekk ngi jul dañuy yàqu julli gi mooy nag mooy jax-jaxal gi maanaam ne man na dañ ne maanaam ñoom ñaare jax-jaxal ci ñoom la gën a yomb voilà ak maanaam ak ndax xam ngeen tey ngi julli ba yàgg mbaam romb la <laughs> daw bokkut ak tey bu la fas romb wala am wala am xar mm-hmm. maanaam naka noonu su fekkente ne am xaj la xaj bu ñuul surtout ñëw romb la boobu moo gën a tiit daa gën a raglu mm. bu dee jigéen moom fi muy nekkee fitna maanaam mooy léeg-léeg euh, xel mi maanaam ni muy jax-jaxalee xelu nit kee yooyu ak te loolu <laughs> voilà ak yu noonu mm. dégg nga loolu moo tax mais xaqiiqatan euh, du ñu yàq julli gi comme ni nga xamante ne moom la sayyidat ay radiyallahu anha wax maanaam kon maanaay sayyidat Aisha radiyallahu anha li mu wax day am ñaari maanaam maanaam bu bi mooy ne dafa xamutoon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko waaye muy leeral ne de toute façon même bu dee moo ko wax lii mooy wane ni lii may wax nii mooy ne da koo folle maanaam muy ñaari maanaa yooyu hmm. euh, dégg nga mu ne kon nag mu ne laqat dëgg-dëgg giñ naa ne ra'aytu nii maa ngi doon gis sama bopp maanaam mooy maa ngi fàttaliku hmm. mooy maa ngi gis ci sama xel lay tekki hmm. dégg nga comme ni borom subhaanahu wa ta'aala alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'aad maanaam xanaa gisoo ni sa borom def waa aat xam nga loolu du lu ñu fekke ah waaw ma mais yow boo xalaatee nii ni leen borom bi def rek day mel ni yaa ngi jàkkaarloo moom digal gis ah moom mooy alamta voilà dégg nga mu ne kon nag euh, laxat gi dëgg dëgg gi naa ni ra'aytu ni maa ngi gis saa bopp maanaam mooy si sama xel mu tajaatan di aji tëdd mm-hmm. ala sariri ci kaw lal bi maanaam Euh, fa yaji mu daal di dikk annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa yatawassat mu daal di diggu as-sarira la maanaam mooy mu taxaw ci diggu lal bi maanaam ah, ngay gis ne kon damay tëdd yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw ci diggu lal bi fa yusalli mu daal di julli maanaam kon loolu tamit lii tax imam al-Bukhari taala indi ko fii mooy wane ne lal bi ci jëmmi boppam day taxaw taxawaayu saatir loolu maanaam mooy euh, peggulal gi mooy cat cat yi ni ki noonu sijaada ak yu mel noonu comme ni nga xam wala basang ak comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi hmm. maanaam mu daal di fay salli mu ne fa akrahu ma daal di sib an usannihahu ci may jàkkaarloog moom maanaam loolu tamit moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullah mu wuute ndax doomu aadama bu ñuy buy julli ndax mën naa nekk kanam waaw wala déet hmm. maanaam loolu tax borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah li nga xam ne ñoom ñooy jumhuur ñoom daganal nañ ko mooy fuqahaa hanafiyyi fuqahaa Eh, eh, eh, Hanaabila rahmatullahi alayhim ak mbooloo ci maanaam Maaliki rahmatullahi alayhim li ñu ñoom daganal nañu nit ki mën a nekk sa kanam sauf que mooy maadaama mooy ak ñoom ñëpp rek maanaam maa Hanafi Maaliki la ak Hanaabila rahmatullahi alayhim maanaam mooy maadaama mi ngi nekk sa ginnaaw mais loolu ci guur ñoom ñëpp daganal nañ ñoom ñett ñetti mazhab yi daganal nañ ko maanaam may julli. Euh, góor nekk sama ginnaaw maanaam toog moo xam dafa toog wala dafa taxaw mais ginnaaw la ma war te muy sax hmm. nga xam ne jàpp naa ni kii du fi jóge hmm. loolu bu boobaa de daal damay mën a dama koy mën a jàppee saatir ma daal di mën a julli ci ginnaawam comme tey bu ñu ñëwoon nga ñëw ci jàkka ji nit ñi toog hmm. nga xam ne ni ju duñ fi jóge nga daal i taxaw daal di julli seen seen kanam loolu amul problème boobaa kenn warta dox sa diggante yow ak nit ki nekk sa kanam mhm. waaye nag mën naa jaar ku mën naa jaar na la ci kanam loolu mooy benn mhm. ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, li nga xam ne moom la ñuy bañ nag moom mooy su fekkente ne dafay jàkkaarloo ak yow mhm. maanaam suy jàkkaarloo ak yow loola dañ koy sib ngir hadith bi ne sayyidna sayyidat Aisha radiyallahu anha ne damay bañ maanaam usannihahu ma daa di wëlbatiku di jàkkaar di jàkkaarloo ak moom nee na fa ansallu ma daa di ma di eh, ma daa wetu min qibali rijli yi ci sama wàllu euh, tànk maanaam mooy damay wëlbatiku hmm. maanaam fa an sallu mu wëlbatiku maanaam wëlbatiku taxawee maanaam min qibali rijli ci ci sama ma daal di sama tànk yi ci as-sarir eh, rijlay as-sarir min qibali ci wàllu rijlay ñaari tànk ci as-sarir euh, lal bi hatta mete an salla ma daal di mën a euh, féete laaf daal di muur sangoo ci sama Euh, sama euh, euh, mbaj ci sama mbaj mi maanaam bu ko refee nga xam ne nii laa tëddee au lieu ma tëddee nii bu boobaa ma daal di wëlbatiku sama tànk yi féete côté lal maanaam fii fi lal bi di di wàcce maanaam fi ñuy wàccee ci lal bi mhm. ma daal di féete foofu sama tànk féete ne su ko defee yent bi saa sax moom suy julli day féete sama tànk mhm. moo tax gisoon nañ ko ci beneen hadith ne bu daan julli su kiwee damay lem sama tànk mhm. maanaam damay lem sama tànk su su jóg mm. jógee taxawaat ma taalalaat samay tànk mm. loolu tamit euh, day tegtale ne kon romb gi la jigéen ñi di romb maanaam jigéen di romb bu lay romb fekk ngay julli yàqul dara ngir ne sayyidat Aisha naa anha bëggul woon a jàkkaarloo moom moo tax ni mu féete woon ni mu ni mu tourné mooy da ko wan ginnaaw tourné mm-hmm. da ko wan ginnaaw tourné mm-hmm. jëlaat tànk yi féetale ko ne bu ko defee moom yeneen bi saa saa du man du jàkkaarloo moom niki noonu du julli ci ginnaawam directement mais ci tànk yi lay jullee maanaam day day daal di julli ci côté tànk bi te loolu ak romb am na ci maanaam te bu boobaa te yeneen bi saa waxu na ko yàq nga sama julli gi nangam nangam dégg nga loolu kon moom mooy tegtale ne kon euh, lii nga xamante ne moom mooy ne euh, kii julli mëneef naa jaar ci. Eh, maanaam boo jaaree ci kanamam du ko yàq waaye nag ci buntu bii di ñëw insha allahu taala daañ gis ne maanaam te lii tamit day dëgëral ne li jumhur wax mooy ni xew amma Shafi'i rahmatullah alayhim li wax loola eh, dese naa wér moo tax al-Hafiz ar-Ramli rahimahullahu taala daan ne eh, lii yelloo ñu wax ko mooy ne julli fekk nit moo nekk sa ginnaaw loolu mën naa nekk mm-hmm. maanaam nit la wan gannaaw loolu moom mën naa nekk loolu mooy li yelloo ñu wax ko mu ne lu tax bu ne parce que dalil yi dañoo leer xadiis yi dañoo wax mu ne sax xatta imam Shafi'i rahimahullah xëy na dafa gisu woon xadiis bi mais su ko gisoon loolu lay jàpp mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga euh, xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam ci ay ay catu xadis bi gisoon nañ ko 382 383 384 daañu gisaat 511 inshallah 512 513 514 515 ak 519 maanaam moo tax dañuy gis ne xadis yi yu ci ëpp ci ba keroog ñuy jeexal kitaabu salaat inshallah yu ci ëpp dañuy répété wu xadis euh, numéro 997 euh, mille deux cent neuf ak six mille deux cent soixante seize euh, imaamu Muslim rahimahullah indi na ko xadis numéro cinq cent douze juróom benn yoon indi na ko tam xadis numéro cinq cent quarante quatre imaamu Malik indi ko xadis numéro trois cent huit imam Abu Dawud indi ko xadis numéro sept cent onze sept cent douze sept cent treize ak sept cent quatorze euh, imam An-Nasa'i ko xadis numéro cent soixante six cent soixante sept cent soixante huit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

mais loolu gënul maanaam bu ñuy julli ci photo xam nga jàkka ji day am jumaa ji day am ay photo parce que sinon mais <laughs> du taxaw su ñuy julli nag sàpp yi li gën mooy ñu def ko ci anam goo xamante ne euh, du nekk ci côté photo yi c'est-à-dire que yow bu ñuy julli dañuy sàppe ci anam goo xamante ne photo yi dañuy nekk ci diggante ay sàppe mais du ñu nekk ci sàppe bi mais loolu moom mooy su fekkente ne waxtu wi su fekkente ne euh, plat am na mais su fekkente ne dafa xat bu boobaa sibeel gi ñu sib ñuy julli ci diggante poto yi dafay yéegati ko comprendre waaw waaw waaw waaw loolu lañu wax dañ ne voilà xam nga bu ñuy julli ñun jinne yi dañuy julleendoo ak ñun dañuy julleendoo ak ñun waaw léegi bu ñuy julleendoo ak ñun euh, dañuy nekk soit ci diggante sàppe yi wala ñu nekk suñu ginnaaw léegi nag place yi nga xamante ne foofu la poto yi di ci diggante poto yi foofu jinne yi foofu lañuy ñuy sàppe ñu julli wala yeneen parfois ñuy jullee ñun mais ñu gis ne pour fii amul place ñu bàyyi ñu ñun bañ julli ba pare ñoom ñu ñëw julli ñu julli ñun euh, euh, juste suñu gën maanaam fekk pare nañ julli ñoom it ñu teg seen mbooloo comme ñun ni ñu tege suñu mbooloo waaw Allah ta'ala

prier devant le poteau, c'est-à-dire le poteau comme étant un satyre. Oui, oui. On a dit que ça c'était sunna. Oui, oui. Donc on euh, Oui. Madame, euh, si on vient dans la faire un nafila, on se met devant le poteau. Exactement. Euh, et on a l'intention de faire la sunna. Voilà. Donc du coup prier le poteau c'est bien, à ce moment-là, les dînes ils sont pas sur ils sont pas période moment bi ñuy julli la. ah pour la période. voilà pendant la prière wa ñoom tamit dañuy def ay sàppe ñun bu ñu defee benn sàppe ñoom ñu def sàppe ñun ñu def sàppe ñoom ñu def sàppe mm-hmm. sauf ki ñoom seen sàppe yi souvent day faral di nekk ci période wu ci ci ci ci poto yi fi ñuy nekkee mm-hmm. donc ñun suñu jullee foofu suñu taxawee foofu ñoom duñu am fu ñu def seen sàppe comme ñun. Mm-hmm. même entre les poteaux. Mmh. Vous day wane ne waaw loolu day wane ne mën naa ne loolu day wane ne mën naa ne parce que moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam su daan faral di julli da daan julli da daan taxaw ci kanamu poteau yi loolu moom lañ njëkkee gis mmh. sauf que ci kaaba gi ni mu mel ni kaaba gi bindoo dafa taxaw ci wetu ci ci diggante poteau mmh. ce qui veut dire que ni tamit loolu la fait que mu mën na mu def ko mooy wane ni loolu mën naa ne mais lu wane ni loolu dañ koo sopp bu ma ñëwoon tey ci benn jàkka fekk muy julli maanaam fekk poto nekk eh, eh, jàkka ji nekk ni mu am ay poto yu nekk bu may julli damay julli ci damay jàkkaarloo poto yi maanaam bon ñu sàmmonte tamit ak li nga xam ne moom la ñu wax ne li yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dafa daan bàyyi tuuti ci côté bi fii maanaam mooy nii comme nii au lieu mu jàkkaarloo ak moom nii nga xam ne poto bi yëpp mooy nekk nii moom mu jàkkaarloo moom da bi day nekkee nii moom mu mu nekkee nii moom mu jàkkaarloo ak moom voilà mais loolu mooy li muy def moom loolu la doon def sallallahu alayhi wasallam sauf que euh, imam al-Bukhari rahimahullah daf la bëgg a wax ne maanaam du fi indi hadith bi pour wax la ne la julli ci diggante ñaari poto bu dee amul nit ku fi ne koo xamante ne mën nay romb ak yu mel noonu loolu tamit mën naa ne Euh, waaw non non non du mawquf parce que dafa ne daf daan dem ci place bi nga xam ne foofu lañ la yeneen bi jullee sallallahu alayhi wa sallam ah euh, maanaam c'est-à-dire que dafa askanale ni jëf jëf yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam euh, waaw. waaw moom mooy mag waaw magu Aboubacar ibn Abi Shayba la Aboubacar ibn Abi Shayba mooy borom musannaf bu mag bi téere téere boobu boo xoolee musannaf yi lii presque imam Abdur Razzaq ñoo ci gën a siiw. Hmm. sën Euh, moom imaam la maanaam sëriñu ñoom imaam al-Bukhari la ak sëriñu imaamu Muslim ak Ibnu Maaja ak ak ak ak at-Tirmidhi kon imaam an-Nasa'i moo solowul ci moom ak imaam Abu voilà ak ñoom ñoo solowul ci moom loolu lañ la wax rahimahullahu ta'ala tadlis mooy mbuxum mooy mooy euh, wala plutôt mooy nëpp nëppal tadlis mooy nëpp nëppal tadlis dafa am ñaari façon yu am nëpp nëppal c'est dissimulation euh, euh, comme li alal bako no wa ata mu dal na al awwal awwaluhu al isqaatu li shaykh wa an yanqulu amman fawqahu bi an wa an wa thani la yusqituhu lakin yaqif awsaafuhu bima bihi la yanarif euh, tadlis ñaari façon la am dafa am tadlis bi nga xamante ne li koy indi mooy rotal sëriñ bi maanaam rotal c'est-à-dire mooy tey may nettali ci di jële koo xamante ne man dama jànge ci moom dama solowee ci moom sauf que tey li ma nettali ci moom déggiwu ma ko ci moom ci keneen laa ko dégg mais dama dama wàññi dama dindi ki ci diggante bi maanaam intermédiaire bi dama ko omettre mais du ma ne sëriñ bi dégg naa mu ne wala wax nañu déedéet dañ naan rek Ah, nangoo nañ ci moom wala jëlee nañ ci moom maanaam wala boog sëriñ bi nee na du ma utiliser jamais terme dégg naa wala nettali na ma wala fekke naa wala yooyu parce que loolu su ma ko utiliser li may wax du nekk dëgg te bu boobaa loolu mooy éliminer nañ ma maanaam bokkatuma ci mbir mi. voilà loolu mooy benn bi. mais loolu pour mu mun nekk il faut que ki ngay wax mu nekk koo xamante ne yow dégg nga ci moom effectivement doon nga jël jànge ci moom mooy tey nga fekkee dara euh, euh, nga fekke benn cours wala boog nga dem génn benn moment am lu la rëcc ci kuur bi nga dem Mawlaana nettali la ko mais nga ñëw mu ngay nettali nga nga nga soteel ko moom nga tëbal ko nga ne man maa wax nangam fekk man waxuma ko fekk fekk yow dégguloo ko loolu mooy tadlis loolu mooy tadlis dissimulation boobu mais loolu benn façon la ci tadlis yi am na beneen mooy tadlisu cheikh bële tadlisu isnaad la bee tadlisu cheikh la tadlisu cheikh mooy lan mooy ngay nettali turu sëriñ boo xamante ne dégg nga ci moom mais nga koy nettalee di ko jox ay turu yu xam te ay melo yoo xamante ne xamuwuñ ko maanaam ngir mu gën a bëri maanaam tey voilà buñ ne buñ ne buñ ne voilà Mawlana nee na ngeen di saan ngeen di ah sëñ Abdou Aziz nee na nee naa ngeen di di seen dynamique nee na maanaam yooyu yëpp nga di ko wax bu ko defee ñu daal sax mu yàgg di di di Mawlana di maanaam yooyu nga boole te ne boo leen boolee day daal di bari du mm-hmm. dëgg mm-hmm. voilà voilà mu ngeen ngeen ne ah borom borom borom bi nee na mm-hmm. wala maanaam finalement après dañuy mujj ki ñoo xam ne dañuy daal di bari euh, bari boobu ñuy bari nag nit ñi dañuy foog ne nit ñu bari lañ kii ci sëriñ ñu bari la déggee lii wala la la alors que mbenn nit ki nga jël wax ci moom ay wax yu wuute mais yow da ko koy melale ci ay melo yoo xamante ne day fekk ne luñ ko ko xame maanaam siiwewul ci tur yooyu wala melo yooyu loolu moom mooy tadlisu shay loolu mooy beneen xeetu tadlis mooy euh, mooy benn xeetu euh, kii euh, nëpp nëppal bi voilà mm-hmm. wallahu ta'ala a'lam mm-hmm.